بالله من الشيطان الرجيم قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم rabbanaa absarnaa wa sami'naa farji'naa na'mal saalihan innaa muuqinuun walaw shi'naa la'aataynaa kulla nafsin hudaahaa walaakin haqqal qawlu minnii walaakin haqq فالقول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا inna nasiinaakum wa zuuquu azaabal xuldi bimaa kuntum ta'maluun innamaa yu'minu bi aayaatinaa allaziina izaa zukkiruu bihaa xarruu sujjadan wa sabbahuu bihamdi rabbihim wa laa hum laa yastakbiruun wa hum laa yastakbiruun innamaa yu'minu bi aayaatinaa allaziina izaa zukkiruu bihaa xarruu sujjadan wa sabbahuu bihamdi rabbihim wa hum laa yastakbiruun sadaqallaahu al-aziim sadaqallahu waaw ah. su dee kii ba dañ koy jàng loolu bu jàngee fa dañuy si jot ñu di déglu sax dañuy si jot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 ginnaaw bi ñu sant yàlla juli ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñu ngi woon ba tey al saxiix bu gën a siiwee ci saxiixul Buxaari alayhi rahmatu wa ridwaanul baari ci suñu jotaay ginnaaw bi nga xamante ne kon gis nañu jeexaloon nañu kitaabu bad'ul wahyi ak kitaabul imaan ak kitaabul ilm nga xamante ne yëpp day wërwërloo ci maanaam li nga xam ne moom mooy ay lépp loo xam ne dana war a tax Euh, nit ki dugg ci yoonu xam-xam gisoon nañ li nga xamante ne moom mooy kitaabul wudu ak ak kitaabul ghusl ak kitaabul hayd ak kitaabul tayammum yaaye tamit nekk loo xamante ne dafay laytaayil julli maanaam bu boobaa mu yëpp mu nit leen a dugal ci at-tahaara maanaam moom mooy laab gisoon nañ tamit kitaabu salaa kitaabu mawaaqiitu salaat ak kitaabul azaan yooyu yëpp di wërwërloo ci lépp li nga xamante ne dafa aju ci julli ak ay sartam ak li nga xamante ne moom mooy li koy yéwénal gisoon nañ tamit kitaabul jumaa bu nga xam ne dafa aju ci buntu ajjuma ci ajjuma kese ak kitaabu salaatul xawfi ak kitaabul iidayni ak kitaabul witri ak kitaabul istisqaa ak kitaabul kusuuf yooyu yëpp ñu nekk ay téere yoo xamante ne dafay aju ci wàll ay xeetu julli yoo xamante ne dañoo am lu ñu jagoo ñu koy def ci ay jamono yu ñu jagoo ci ay waxtu yoo xamante ne dafa jagoo ngir ay sabab yoo xamante ne dafa jagoo léegi nag insha allahu taala dañuy daal di gis kitaabu sujudil qur'aan te li ëpp ci nu sax yi ñuy wax abwaabu sujudil qur'aan maanaam kitaabu téere bi nga xamante ne dafay wax ci sujudil qur'aan maanaam sujud bi nga xamante ne moom la ñuy sujudal alqur'aan amma li nga xamante ne moom mooy baatu euh, sujud <coughs> maanaam ci bu ñu xoolee li nga xamante ne. Euh, moom la ko fuqaha yi rahmatullah alayhim maam di définir wala boog li nga xamante ne moom mooy baatu sujjóot ci wàllu euh, lakk arab moom mooy at-tawaadu euh, man man mooy at-tataamunu tawaadu wal-xuduu'u wat-tazallul maanaam moom mooy di wàcce sa bopp ak toroxlu ak doyadal sa bopp ak wàcc ci suuf loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy ci istilaax maam ci lugatul arab ci làkk bi maanaam fu ñu déggee ne maanaam dañoo sujjóot maanaam li muy tekk mooy mooy nit ki dafa toroxlu dafa wàcce boppam te loolu moom mooy maanaa bi nga xamante ne léeg-léeg lu ëpp ci alquran borom bi subhaanahu wa taala dina ko tudd fekk li nga xamante ne moom la ci nam moom loolu la ci jublu comme li nga xamante ne noonu la nekk ci aaya bi nga xamante ne moom la Mawlaana jàng léegi bi nga xam ne moom la wax ne innamaa yu'minu bi ayatina alladina ida zukkiru biha xarru sujjadan way woy wa yusabbihuuna bihamdi rabbihim wa hum laa yastakbiruun tatajaafaa junuubuhum anil madaaji' yad'uuna xaw xawfan wa tama'an wa mimmaa razaqnaahum yunfiquun aay boobu nga aay yooyu nga xamante ne borom bi subhaanahu wa ta'aala dafay wax ne ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi gëm suñu aay yi ñenn kese la mooy ñi nga xamante ne saa yu ñu leen jàngalee suñu aay yàlla yooyu maanaam muy aaya alquraan bi rek dañuy daal di rot su jot maanaam loolu yaxirruuna comme ni ko waxee ci beneen aaya yaxirruuna lil azqaani yabkuuna maanaam dañuy daal di rot euh, daal di seen doq yi seen baat yi maanaam di jooy euh, qaalu subhaana rabbina in kaana wa'du rabbina la maf'uula maanaam ne ah waaye gàcce ngàllama suñu borom subhaanahu wa taala ndekete daal dëgg-dëgg wallahi maanaam suñu li nga xam ne moom la suñu borom subhaanahu wa taala digi lool day dëgg dëgg la gu xew gu am maanaam loolu yëpp mu nekk kon loo xamante ne ci wàllu làkk kon baatu sujjóot loolu moom moo tax mu am doole maanaam ngir ne moom mooy dafay tekki xaayatul ubudiyya maanaam moom mooy dayok taraxlu maanaam doyok jaamu gi nga xam te nit ki moom lay jaamu boroomam subhaanahu wa taala loolu moom moo tax maanaam mag gi nga xamante ne moom la jëf jooju màgg daan ci ñëwaat léegi moo tax borom bi subhaanahu wa taala di tere ñu koy defal keneen ak kooku kum mën doon ak lu mu mën a doon amma ci wàllu istilah moom mooy wad'ul jabhati aw ba'daha ala al-ardi aw mattasala biha min thabitin mustaqirrin ala hay'atin makhfufa maanaam moom mooy jaam moom mooy eh, nit ki teg bi muy teg jëwum wala lenn ci jëwum ci kaw suuf awala boog loo xamante ne dafa jokkaloo ci suuf si nekk loo xamante ne dafa sax eh, ci ab anam goo xamante ne anam gu jagoo la maanaam loolu moom mooy sujjóot gi nga xamante ne moom la ñuy def ngir bu ñu jàngee alquran ba noppi maanaam nit bu jàngee alxuraan ba noppi comme niñ koy gisee inshaa allahu taala ci xadiis sayyidina abdullah ibn mas'ud bi radiyallahu taala anhu bi muy nettali ci njàngum alxuraan bu yenente bi sallallahu alayhi wa sallama jàngoon ci suuratu najmi ca ca makkatal mukarrama zaadaha allahu takriman wa tashrifa fi nga xamante ne moom la euh, maanaam euh, ne sujjóot gi nga xamante ne moom mooy ji war moom mooy nit ki wàcc gi muy wàcc naanam rot daal di teg jëwam ci suuf si naka noonu mu teg ko ci mboolem li nga xamante ne Euh, maanaam moom mooy euh, li maanaam mu teg ci suuf si wala boog mu teg ko ci loo xamante ne dafa jokkaloo ak suuf si te comme gisoon nañ ko yeneen ci bi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxoon ne umirtu an asjuda ala sab'ati a'zam digaloon nañ digal nañ moom ñu ma daal sujjóot ci ci juróom ñaari yàq comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gise woon bi ñu tollee ci kitaabul azan ci abwaabu fati salaa gisoon nañ tamit maanaam loolu kon gisoon nañ ko te gisoon nañ li nga xamante ne moom moo ci wërwërloo ak anam gi nga xamante ne moom la gënee ci noonu ñuy sujoote googu jëmmi sujoot mooy jëmmi sujoot gi nga xamante ne moom la ñuy def su fekkente ne dañoo jàng alquran ba pare imam al-Bukhari rahimahullahu taala mu tuddee téere bi kitaabu sujoodul qur'an wala boog abwaabu sujoodul qur'an ci nu sax yi nga xamante ne ñoom ñooy gën a bëri maanaam di bunt yi nga xamante ne ndax abwaab moom muy ay buntu bu te bunt yooyu booleen boolee moom mooy téere bi loolu moom moo tax maanaam chapitre yu bari yi loolu moom moo dajale mo constitué téere bi loolu kon moom moo tax mu daal ñu mën ko tuddee kitaabu sujuudil qur'aan wala boog ñu mën ko tuddee abwaabu sujuudil qur'aan amma li nga xamante ne moom mooy sujood màgg gi nga xamante ne moom la màgg moo tax duñ ko defal keneen ku borom bi subhaanahu wa ta'ala te yooyu yëpp maanaam borom bi subhaanahu wa taala su feeñalee kiimtaan ci kii maanaam yi loolu dafa bokk ci li nga xamante ne moom mooy sababal sujjóot waaye nag sujjóot gi mëneefu koo defal keneen ku dul buur yàlla subhaanahu wa taala amma li nga xamante maanaam lool moom moo tax borom bi subhaanahu wa taala daal di wax ci sóoratul fussilat ñu koy wax sóoratu xaamim ak sajda ndax sa sajda dafa am ñaari saar yu ko tudd mooy saar bi nga xamante ne moom mooy sóoratu sajdat muy alif lam mim tanzil as-sajda naka noonu sóoratu haamim as-sajda te moom mooy sóoratul fussilat maanaam ñaari saar yooyu ñoom ñu tudd as-sajda maanaam moolu moo tax looloo tax ñu leen di tàqale di wax alif lam mim tanzil daal di wax as-sajda naka noonu tamit ñuy wax sóoratu haamim as te moom mooy saar ci haamim bi mooy saar nga xamante ne moom moo am ak sujjóot foofu borom bi subhaanahu wa taala dafa wax ne wa min ayatihi al-laylu wa nahaar wash-shamsu wal-qamar laa tasjudu lish-shamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun mu ne na ngeen di sujjóot maanaam bu leen bu leen mu ne bokk na ci aaya yàlla ji maanaam ni gisoon nañ ni loolu aaya la ko borom bi subhaanahu wa taala tudde comme li nga xam ne loolu ko gisoon ci salaatu ci kitaabul istisqa ak ci kitaabu salaatul kusuuf maanaam yooyu yëpp dañuy gis ni mboolem mbir yi nga xam ne moom la borom bi subhaanahu wa taala di feeñal ci jamono ji ci jaww ji ak ci adduna bi yooyu tamit dañ mu nekk ay mbir yoo xamante ne kiimtaan la mu yooyu dañ koy wax aaya comme ni nga xamante ne alquran noonu lañ koy waxee aaya waaye ngir ne loolu yëpp ay mandarga yu feeñal màggaayu borom bi subhaanahu wa taala te mu nekk ay mbir yoo xamante ne moom rek moom moo ko mën jalla jalaalo loolu kon moom moo war a tax maanaam ne lépp loo xamante ne dafa feeñal kéemtaanu borom bi subhaanahu wa taala ñu war a sujjóotal borom bi subhaanahu wa taala waaye ci kaw loolu kenn du sujjóotal keneen ku dul buru yàlla subhaanahu wa taala sujjóotal keneen ku moom dafa xaraam kom ni nga xamante ne noonu la sayyidina rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam waxoon sayyidina Muaz ibn Jabal radiyallahu taala anhu ci xadis bu nekk ci sunan ibn Maaja rahimahullah bi nga xamante ne dafa ñëw sujjootal ko mu ne ko mu ne ma haaza ya Mu'aaz lii lan la yow Mu'aaz radiyallahu anhu mu ne ko man de dama demoon gisoon maanaam ajami ni maam ñu ruumi ak faarisi maanaam ñuy sujjootal ñi nga xamante ne ñoom ñooy seen buur ma daal di ñëw gis ne yow ya ki nga xam ne yow yaa ko gën a yelloo mu ne déedéet laa tafaal maanaam bu ko def mu ne law kuntu amiran an yasjuda ahadun la ahadin la amartu nisaa an yasjudu li li li li li Euh, aw kama qaala sallallahu alayhi wa sallam maanaam ne bu fekkonte ne mu ne bu ko def su ma doon digal kenn mindeef muy sujjootal beneen mindeef kon noon toon doon naa digal jigéen ñi ñuy sujjootal seen jëkkër yi kon nag bu ko def maanaam que loolu day leen ci anam gu leer ci ne sujjoot dafa xaram ci nga defal ko képp kenn koo xamante ne bokkut ak buur yàlla subhaanahu wa taala <coughs> mu am tamit sujjoot mu nekk loo xamante ne kon buur yàlla rek lañ koy defal mu nekk wàll boo xamante ne ci wàllu julli la bokk loolu moo tax borom bi subhaanahu wa taala ne bu leen ko defal jant bi bu leen ko defal weer wi ànd ak ne jant bi ak weer wi mag gi nga xamante ne moom lañ màgg ak njariñ bu màgg gi nga xamante ne moom lañ fi nekke ak li nga xamante ne moom la ñu symboliser ci li nga xamante ne gisoon nañ ko ci suñu jotaay bi weesu ci fi li nga xam ne ñu ngi jeexal li nga xam ne moom mooy ci kitaabu salaatul kusuufi gisoon nañ maanaam te loolu kon day wane ne mu ne kon nag walakin walakin isjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu doon waaye nag na ngeen sujjootal yàlla mi nga xamante ne moom mooy ki nga xam ne moo leen bind bu fekkente ne yéen moom dong ngeen di jaamu loolu day tekk ci anam gu leer ci ne kii nga xamante ne yàlla képp ku yàlla bind rek maanaam day daal di xaraam nga daal di koy sujjootal maanaam te nga sujjootal ko moom buur yàlla subhaanahu wa ta'ala moom kefe borom bi subhaanahu wa taala am ay aaya yoo xamante ne moom moo ko tànn ngir ñu ciy sujjóot saa yuñ jàngee ba yegg ci fa mu nekk kon loo xamante ne day tegtalee ne aaya yooyu dañoo am ay mbir yu ñu jagoo ngir tudd gi nga xamante ne moom la ñu tudd foofu ay baatu sujjóot ak baat yi nga xamante ne moom lay euh, euh, maanaam moom lay tegtale kem li nga xamante ne ci maanaa bi comme ni mu ñëwee ci sooratu Saad comme ni nga xamante ne insha allahu taala dinañ ko gis ci buntu bi nga xam ne moom la ko imaam al-Bukhari yi rahimahullahu taala jagleel ngir ne sooratu Saaf fa xarra raaki'an wa anaab la wax fa xafarnaa lahu zaalik wa inna lahu indanaa la zulfaa wa husna ma'aab maanaam fi nga xamante ne moom la wax ne maanaam fa zanna Daawuudu annamaa fatannaahu fa xarra raaki'an fastaghfara rabbahu wa xarra raaki'an wa anaab maanaam ne sayyidinaa Daawuud alayhi salaatu wa salaam dafa daal di rot wa xarra raaki'an waaye mu ne raaki'an kon maanaam lu gis ne foofu maanaam mu toroxlu. wàcce bopp maanaam maanaam nga gis ne baatu rukkoo la jëfandikoo ànd ak na li nga xamante ne moom la ñuy def foofu noonu moom mooy sujjóot loolu kon day tegtale ci anam gu leer ci ne baat bi li nga xamante ne moom lañ ci namm mooy jëmmi toroxlu gi nga xamante ne moom la nit ki di toroxlul borom bi subhaanahu wa taala dayeg toroxlu teyit rukkoo ak sujjóot bu boobaa ñoom ñaar dañoo am mbir moo xamante ne loolu moo tax dagarut ñu defal ko keneen ku dul yàlla loolu moom moo comme li nga xamante ne tamit moom la borom bi subhaanahu wa taala wa anna al masajida lillahi fala tad'u ma allahi ahada maanaam wa anna al masajid bu bokk ci firi yi nga xam ne moom la masajid am moom mooy cër yi nga xamante ne moom la ñuy sujoote maanaam day tekki bërëb yi ñuy sujoote te moom mooy jàkka yi waaye day tekki cër yi nga xamante ne moom la ñuy sujoote yooyu nag lillahi buur yàlla rek moo ko jagoo kon nag fala tad'u ma'a allahi ahada baatu fala tad'u mooy maanaam bi maanaam ad-du'a huwa al-ibada maanaam bu leen jaamu ànd ak yàlla keneen ku dul buur yàlla subhaanahu wa taala léegi nag foofu laaj bi nga xamante ne moom mooy ñëw moom kon lan moo tax maam Adama alayhi salaatu wa salaam ñu daal di koy sujjootal ñu borom bi subhaanahu wa taala wax ne malaaka yi ko sujjootal bi mu naan wa iz qulnaa lil malaa'ikati isjudu li aadama fa sajadu illaa iblisa maanaam ne borom bi subhaanahu wa taala ne fàttali ne fàttalikul bi ñu waxee malaaka yi ne leen na ngeen sujjootal moom aadama ñoom mu ne leen bu boobaa mu ne leen ah, mu fasajadu ñoom ñëpp ñu daal di sujjoot ibla iblis ba mu des iblis maanaam bu boobaa laam googu li nga xamante ne moom lay teg mooy laamul xibla maanaam mooy ne imam aadama dafa nekkoon xibla bi nga xamante ne moom la ñuy jublu di di di sujjoot comme li nga xamante ne noonu lañ jëlee kaab gi ànd ak ne mindeef la ñuy sujjoot di ci jublu wala boog ñuy julli di ci jublu waaye loolu moom mooy li nga xamante ne kon loolu lay tekki waaye borom bi subhaanahu wa taala rek la ñuy sujjootal comme li nga xam ne noonu la ko waxee in kuntum iyyahu ta'budun su fekkente ne moom keese keese keese ngeen di jaamu comme li nga xamante ne noonu ngeen koy waxee daa'iman ci suuratul fatiha iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in maanaam yow rek la ñuy jaamu te yow rek lañuy ñuy sàkkoo ndimbal loolu kon naka noonu li nga xamante ne moom mooy tamit Seydina Yusuf alayhi salaam noonu la mbokkam yi su roto woon wa xarru lahu sujjada maanaam noonu la ñu rote woon tamit sujjóot ci li nga xamante ne moom mooy def ko moom xibla ngir ne moom mooy bët moom mooy xooluwaayu borom bi subhaanahu wa taala ci kaw suuf maanaam ne moom mooy nga xamante ne jamono ji moom la mooy yenent bu mag bi ci nekkoon di xooluwaayu borom bi subhaanahu wa taala ci kaw suuf te ñooñu nga xamante ne ñoom ñooy ay mbokkam dañoo rotoon sujjóot ànd ak ne ay yenent lañ comme moom loolu moom ñoom loolu lënt-lënt boobu mënta am ci seen biir maanaam loolu yëpp maanaam moom mooy kon li nga xamante ne moom mooy lijjanti masala boobu wa lillahi alhamdu wal minna ànd ak ne su fekkente ne xam nañ ne loolu yëpp defuñu ko lu dul ci ndigalu borom bi subhaanahu wa muy malaaka wala book muy ñi nga xamante ne ñoom ñooy yent yàlla maanaam yent yàlla yaquba ak doomam yi alayhim salaatu wassalaam ngir ne dafa ne yent yàlla yuusufa alayhi salaatu wassalaam daf ku géntoon te gént yenent yi loolu dëgg la te lu wér la bi nga xamante ne dafa ne inni ra'aytu ahada ashara kawkaban wa shamsa wal qamara ra'aytuhum lii saajidin man de dama gis jant bi maanaam fukki biddiw ak benn ak maanaam fukki biddiw biddiw kawkab li muy tekk mooy planète maanaam fukki planète ak benn ak jant bi ak weer wi mu daal moo tax mu loolu ko wutal ak najmu maanaam euh, planète la kawkab di tekki maanaam mooy lépp loo xamante ne dafay soxla leeraayu leneen mu leeral ko ci biir astre yi loolu moom mooy planète maanaam kon mooy li nga xam ne mooy jant bi moom moo leen di leeral ñoom ñëpp leer gi nekk ci ñoom loolu mu ñoom ñii nag muy fukki yi ak benn looloo tax xaqiiqatan planètes yi ba ba ñuy dem ba ca cëppaandaw nga fukk ak benn lañ maanaam fukki yi ak benn lañ maanaam nga xamante ne ak jant bi ak weer wi nee na ma gis ñoom ñu sujjóotal ma lu tax ngir ne moom mooy xoolu waayu borom bi subhaanahu wa ta'ala ci kaw suuf maanaam moom la ñuy wax ci langage suuf yi qutbu moom la ñuy wax ci langage boobu qutbu zaman te boo xoolee saar boobu sax da ngay gis sooratu Yuusuf moom ak beneen saar kese ñoom ñoo am téeméeri aaya ak fukk ak denn moom mooy sóoratu Yuusuf ak sóoratu Isra ñaari saar yooyu rek ci alquran ba alquran rek ñoom ñoo am téeméeri aaya ak fukk ak benn te téeméer boobu ak fukk ak benn mooy xutbu maanaam te loolu noonu maanaam euh, dañuy gis kon euh, li nga xamante ne moom mooy li waral comme li nga xamante ne noonu la euh, kaaba gi nekkee xooluwaayu borom bi subhaanahu wa taala ci kaw suuf ba tax maanaam foofu la borom bi di ñu feeñoo ne bu ñu waree sujjóot ñu sujjóotal jëm ci moom mu nekk direction bi naka noonu noonu la amee ci mbindeef yi koo xamante ne moom moo taxaw taxawaayam te kooku doomu aadama lay doon kooku mooy yilif jamono ji maanaam loolu moom mooy li nga xamante ne moom moo tax waaye ba tey teg tegtalewul ne dañuy mën di sujjóotal kooka abadan ngir ne loolu maanaam ay maanaam ak acte la goo xamante ne dafa jagoo ci ay jamono yu jagoo ngir wax ju jagoo te it dañ koo digal ay malaaka ak ay yenent ñooñu duñu comme ñun comme ni nga xamante ne noonu la ko bu yenent bi sallallahu alayhi wasallam leerale sayyidna Muaz ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu ànd ak ne xam nañ ne yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, euh, euh, maanaam jur gi dañ ko doon sujjóotal maanaam kon maanaam mooy dañuy sujjóot ci direction moom comme ñun ni ñuy sujjóotalee ci kaaba gi ngir ne ñoom lënt lënt boobu man da nekk ci ñoom te it ñoom dañuy doxee ci ndigalu borom bi subhaanahu wa taala kon daal ala kulli xaal li nga xamante ne daal moom lañ namoon ci loolu moom mooy ñu sujjóot yi maanaam boon loolu borom bi rek lañ ko war a mën a defal bërël bi ci def bi nga xamante ne moom mooy aaya bi aaya yi nga xamante ne ñoom ñooy wax ci wàllu euh, euh, sujjóot kon maanaam sujjóotul Qur'aan maanaam fii imam al-Bukhari rahimahullahu taala mu ne abwaa bismillahi irrahmani irrahim maanaam euh, baatu basmala bi ci riwayat Abu Zar maanaam moom euh, dafa rot maanaam waaye ci yeneen riwaaya baat boobu ñëw na mu ne abwaabu sujudul Qur'an loolu moom mooy li nga xamante ne noonu la ñëwee ci a al lii itam maanaam ne abwaabu sujudul Qur'an waaye ñeneen ñu dul ñoom maanaam day ñëw bu defee kitaabu sujudul Qur'an waaye day ñëw ci kanam daa di bind baabu ma jaa fi sujuudil qur'aani wa sunnatiha comme ni nga xamante ne noonu la ci tegewoo maanaam euh, naka noonu euh, euh, ci riwaayatul afrili moom dafay wax wa sunnatihi maanaam maanaam moom damir noonu la ko wax baabu baabu su sujuudu fi sujuudil qur'aani wa sunnatihi maanaam noonu la ko indee dégg kon loolu moom mooy riwaayaati maanaam ne kon bunt yi dañuy leeral ci li nga xamante ne moom moo aju ci sujood yi nga xam ne moom mooy sujoodul Qur'an linga nga xamante ne nag moom mooy Alqur'an sujood yi nga xamante ne moom lañ ko war a sujootal loolu borom bi subhaanahu wa ta'ala moom moo ko teg ci ay aaya comme ni nga xam ne yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom moo ko leeral mu am yoo xamante ne dëppoo nañ ci mu am yoo xamante ne dëppoo ci comme ni nga xamante ne insha allahu taala danañu ko leeral bu ñu yegsee ci buntu bi wax baabu sajdati tanzilu sajda maanaam buntu boobu insha allahu taala boobu dinañu ko leeral foofu insha allahu taala ci wuute yi nga xam ne moom la ci boroom xam-xam yu wuute rahmatullahi alayhim beneen mbir bi nga xamante ne moom mooy euh, su euh, maanaam fii alquran li nga xamante ne moom lay wax fii maanaam muy sujoodul beneen partie bi alquran buntu bi ci boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dañ koy tuddee tamit sujoodu tilaawa maanaam sujuudu njàng mi maanaam njàng mi nga xam ne moom lañ ci jubbu mooy njàngum Alqur'aan imam al-Bukhari rahimahullahu taala moom def koo tuddee sujuudu sujuudul Qur'aan maanaam sujuud yi nga xamante ne moom la ñuy sujuudal Alqur'aan ngir na Alqur'aan moom mooy kaddu bi nga xamante ne dañ ko wàcce ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu daal di làmboo mboolem maanaa yi ak mboolem xaqaay yi nga xamante ne ñoom ñoo ci nekk bu boobaa ñoom mu daal di am ay aaya yoo xamante ne ñoom ñoo ci nekk. mu nekk tamit loo xamante ne mu'jiza la kenn mënu koo toppandoo naka noonu tamit mu nekk tamit loo xamante ne kon day dëggal li nga xam ne moom mooy ne yeneen yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam dëgg-dëgg li mu woote woo loolu dëgg la beneen bi ci des bi nga xamante ne tamit moom mooy li nekk ci alquran te nekkul ci beneen kàddu moom mooy moom rek moom moo dagal ñu di ko jullee maanaam ñu daal di maanaam ñu koy jàng di ko jullee ànd ak ne masalan xadiisu qudusi yi comme ni ko yeneen bi di waxe sallallahu alayhi wa sallam ne buur yàlla subhaanahu wa taala moo ko wax waaye moom yëggut ci nekk li nga xamante ne moom dañ ko wàcce ngir mën a maanaam ñu koy eh, jullee loolu tamit moom mooy li nga xam ne mooy jagle gi nga xamante ne moom la alquran jagle te wuuteeg mboolem kaddu yi nga xam ne mooy kaddu borom bi subhaanahu wa taala donte tawraat ak injil ak zabur ak yeneen i téere yëpp borom bi subhaanahu wa taala ay kaddoom lañ ànd ak loolu yëpp tey bu la leeroon ni lii ci tawraat la bokk wala ci injil wala ci zabur la bokk mu leer sax du dagan nga daal koy mën a jullee loolu tamit maanaam mu nekk kon beneen mbir boo xamante ne alquran daf koo jagoo kon nag kaddu yi nga xam ne muy alquran muy kaddu googu di kaddu borom bi subhaanahu wa taala loolu kon dafa war a nekk loo xamante ne moom euh, maanaam kon mu am ay aaya yoo xamante ne ñoom ñoo ci nekk muy juróom benn junni ak ñaar té ak ak ñaar téeméer ak fanweer ak juróom benn ci ay aaya muy six mille deux cent trent six ci aaya yi nga xamante ne moom la ñu wàcce ci biir aaya yooyu nag mu am ay aaya yoo xamante ne dañuy tegtale ne maanaam yii buñ ci yeggsee dañuy sujjoot ngir ne borom bi subhaanahu wa taala daf koo leerale noonu maanaam daf koo euh, dafa dafa dafa sopp ñu def daf ko bëgg ñu defee ko noonu mu nag am nag li nga xamante ne mooy wuute yi borom bi borom borom xam-xam yi rahmatullah alayhim wuute maanaam ci loolu mu ne baabu buntu maa li nga xamante ne jaa a dikk na fii sujuudil qur'aan ci sujuudul al qur'aan wa sunnatiha ak sun ak sunnaam maanaam kon fii imam al-Bukhari rahimahullahu taala ci buntu bi daf ci wax li nga xamante ne moom moo dikk ci sujud gi ñuy sujudal al-Qur'an ak li nga xamante ne mooy nekk ki nga xamante ne moom la nekk sunna loolu tam borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dañ cee wuute ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqaha u hanafiyya yi rahmatullahi alayhim ñoom dañoo jàpp ne alquraanul karim képp maanaam sujud maanaam aay yi nga xamante ne dafa amee sujud maanaam saa yuñ ko yey saa yuñ ko jàngee ba yegg ci ca dañoo war a sujjóot googu dafa nekk loo xam ne waajib la maanaam kon ñoom maanaam dayo gi nga xamante ne moom la amee du sunna maanaam duñu wax sunna waaye wujub la ñuy wax maanaam dañuy wax ne kon waajib la mooy ne dafa war te loolu ñoom ñi ngi ciy tegtaloo comme aaya bi nga xamante ne moom la borom bi subhaanahu wa ta'ala wax ne inna alladhina utul ilma min qablihi idha yutla alayhim yakhiruna lil azqani sujjada wa yaquluuna subhaana rabbina in kaana wa'du rabbina la maf'uula wa yaxirruuna lil azqaani yabkuuna wa yaziiduhum xushuu'a mu ne ñi nga xamante ne naka gaa yi nga xamante ne dañ leen a jox xam-xam ci lu jiitu ñoom day suñuy jàng ci ñoom aaya yi nga xam ne mooy aaya yàlla yi te ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoom ay yahuud lañu woon ak i nasaraan ñu fekk jamono yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu dégg alquraan mu ne ñooñu dañuy daal di dañuy daal di rot maanaam rotal seen doq yi daal di sujjóot maanaam ñu daal di wax ne subhaana rabbina ey eh waaye gàcce nga laamaa suñu borom subhaanahu wa taala in kaana wa'du rabbina la maf'ula est ce que lii suñu boroom dëgg-dëgg li mu waxoon moom waat nañ ne dëgg-dëgg moom ne loolu de def na ko maanaam mooy rot wàcce ko mu ne wa yaxirruuna lil azqaani yabkuuna wa yaziiduhum xushu'a ñu daal di rotal li nga xamante ne moom mooy seen eh, doq yi maanaam seen sikkim yi wàcce ko maanaam lii Euh, ñu te loolu daf leen di yokk ak toroxlu te loolu kon maanaam ñu ne kon loolu moom mooy melo képp koo xamante ne borom bi subhaanahu wa taala wàcc na ci yow alquran ak tamit mu daal di ŋaññi ñi nga xamante ne ñoom ñu yéef maanaam ci aaya bi ñu jàngoon léegi ci sourate Sajda bi mu naan ñi gëm yàlla mooy ñi nga xamante ne ñi gëm suñu aaya mooy ñi nga xam ne suñ ko déggee dañuy rot su jot maanaam inna innama yu'minu bi ayatina alladhina idha zukkiru biha qa ah, qarru sujjadan maanaam dañuy rot su beneen bi nga xamante ne tamit moom mooy aaya beneen bi ci des moom mooy comme li nga xam ne moom la borom bi subhaanahu wa taala wax ne wa iza euh, euh, euh, wa iza bi nekk ci sootu inshiqaq wa iza quri'a alayhimul qur'anu la yasjudun maanaam suñu jàngee ci ñoom alquran duñu sujjóot maanaam muy ŋaññi ñi nga xamante ne ñoom ñooy yiifir yi ñu war duma ëllëg ca sawara maanaam mu ne bokk na ci bàkkaar yu mag yi nga xam ne moom la ñu nekkee woon ba tax ñu leen di duma mooy wa idha quri'a alayhimul qur'anu la yasjudun bu ñu jàngee ci ñoom alquran ñoom de duñu sujjóot bu fekkoonte ne sujjóot alquran du lu war kon ngañ googu du ci mën a am beneen bi ci des moom mooy borom bi subhaanahu wa ta'ala ci saar bi nga xam ne moom la njëkk a wàcce bi muy wax ci place sujjóot bi foofu daf ne was judd waqtarib maanaam na nga sujjóot te nga sàkkooñ ko jegeñ moom borom bi subhaanahu wa ta'ala maanaam yooyu yëpp di yegg di yëgale li nga xamante ne moom mooy ni sujjóot kon dafa nekk loo xamante ne amr la te al amru yaqtadil wujub maanaam digal maanaam bu fekkente ne amul dara luy tegtale ne euh, euh, du euh, du du kii maanaam dafay tegtale li nga xamante ne moom mooy ak bokk na maanaam te bu amul lenn lu ko dàq beneen bi ci def moom mooy ne ñoom dañoo gis ne sëy comme li yeneen bi sallallahu alayhi wasallam hadith bu nekk sax saxe imam muslim bu sayyidina abu hurairata radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne moom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne idha qara'a ibnu aadama sajdata fa sajada i'tazala ash-shaytaana uh, yabki yaqulu yaa wayli am na ci beneen riwaaya mu ne yaa waylahu umira ibnu umira ibnu adi uh, uh, ibnu aadama bis-sujuudi fa sajada falahu al-janna wa umirtu bis-sujuudi fa abaytu faliya an-naar maanaam ne ñi nga xamante ne moom mooy seytaane su fekkente ne dafa Euh, doomu mu naam mu ne su sujjóot doom doomu aadama su fekkente ne dafa jàng alquran maanaam jàngala jàngaale sujjóot maanaam foofu ak sajda mën na tekki sóoratu sajda waaye man naa tekki tamit sujjóot rek maanaam bu yegsee ci sujjóoti alquran yi bu boobaa bu mu daal di sujjóot maanaam bu boobaa seytaane day daal di beru daal di jooy daan ne ay waay doomu aadama moom day dañ koo digal mu sujjóot moom sujjóot na moom de day dem àjjana day am am na ajjana waaye man dañ maa digal ma sujjóot ma bañ moo taxit man day sawara laa am maanaam kon ñu daal di gis ne loolu tamit day daal di tegtale ne li nga xamante ne moom mooy ne sujjóot yi maanaam kon euh, day tegtale war gi nga xamante ne euh, moom la war loolu tamit maanaam mu nekk kon yooyu ak aay yi nga xamante maanaam ak mbir yi nga xam ne ñoom ñooyu mel noonu yooyu yëpp di tegtale ne kon sujjóot dafa nekk loo xamante ne dafa war loolu moom mooy mazhabu xanafi yi rahmatullah alayhim amma ñi nga xamante ne ñoom ñoom mooy Maalik imam te te xanafi yi loolu noonu sujjóot gi war dañ ko yóbbu ci ki nga xamante ne moom mooy jàng alquran ak ki nga xamante ne moom moo koy ak ki nga xamante ne moom mooy ki ko dégg maanaam ki ko digluwul te dégg ko itam ci la bokk amma ñi nga xamante ne nag ñoom ñooy Shaafi'i yi ak Hanaabila rahmatullah alayhim am na lu nu bokk waaye xanaa bi am na fu ñu wuutee fi nga xamante ne moom la ñu bokk moom mooy ne ñoom dañoo jàpp ne sunnatu mu akkada la ci ki nga xamante ne moom mooy jàng alquran ak ki nga xamante ne moom mooy sujjóotal moom mooy euh, kii kii di jàng alquran ak ki nga xamante ne moom mooy kii dégg alquran amma ñi nga xamante ne nag ñoom xanaa bi lay rahmatullahi alayhim fi ñu wutee xanafi yi moom mooy ki dégluwul waaye da koo dégg kese kooku du nekk sunnatu mu ci moom maanaam du nekk sunna ci moom mu nekk du sujjóot su ko neexee sujjóot su ko neexee du sujjóot naka noonu loolu tamit mooy mazhabu maliki yi ci ki dul déglu maanaam ci ki nga xam ne dafa dégg kese te dégluwul foofu kon dañuy gis ne maliki yi ak hanabila yi rahmatullah alayhim ñoo nuroo ci ki dégluwul amma nag ci kiy jàng kooku maanaam kooku fuqaha u maliki yi rahmatullah alayhim maanaam ci kiy jàng ak kiy déglu ñoom dañoo wuute ndax ci biir ñoom dafa te lool mooy lii ëpp comme ñi nga xam ne moom mooy wax ñoom al-Fatihani ñoom al imam ibnu Ata'illah ku mel ne al imam euh, ibnu Arabi euh, ak ñeneen rahmatullah ala al-jami' ñoom dañoo ni sunna la maanaam ne sunna la amma ñeneen ñi nga xamante ne ñenn maam te ñooñu ñu néew lañ ku mel ne al imam Abul Walid al-Baji ak ñeneen ñu mel ne ñoom rahmatullah alayhim ñoom dañoo jàpp ne jàng maanaam euh, sujoodul Qur'an boobu maanaam mu ñu ko wax sujoodul tilaawa loolu mandub la maanaam yëggut man mandub do moom la ñuy wax fadila moom la ñuy wax mustahab maanaam ñoom kon bu yëggut ci degré yi na waaye li nga xamante ne nag mooy li gën a siiw ci mazhab bi maanaam wala wuute nañ ci gaa dañuy wax ne ndax su ndax sunna la wala mandub la waaye nag bu ñu xoolaatee dëgg dëgg dëgg dëgg dinañ gis ne ñu gën a bari kanam li nga xam ne moom lañ jàpp moom mooy ne sunna la donte maanaam yëggut ci darajay sunnatul muakkada ku mel na imam Ibn al-Arabi masalan rahimahullah moom dafa ne sun maanaam wujub la maanaam mais nag wujub la boo xamante ne ki ko yi amul dara lu ko ci fekk maanaam loolu mooy sunna muakkada rek maanaam lool lay daanaka loolu lay euh, tekki fi nga xamante ne nag foofu moom la ñu tegtaloo mooy xadis sayyidina Zayd ibn Sabit bi nga xam ne insha allahu taala dinañ ko gis radiyallahu anhu bi nga xamante ne daf ne qara'tu ala nabiyyi ala nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam wan najmi falam yasjud minha ba pare ci benn riwaaya sax mu daal falam yasjud minna ahad maanaam jàng nañu sóoratu najm ci yenente bi sallallahu alayhi wa te maanaam man maa ko jàng te sujjuutu te it mu ne kenn ci ñun sujjóotu ci naka noonu xadis bi nga xamante ne dina ko indi tamit di wax sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu ci jumaa yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fekk bi nga xamante ne moom la nekkoon ci maanaam ajjuma gi euh, mu jàng ba jàng euh, ba yegg ci fi muy sujjóote mu daadi di sujjóot ca beneen maanaam te la nekk tamit ci Muwatta maanaam ci beneen jamono ji mu daal ne ala rislikum innaha laysat azima maanaam ne def leen ndànk lii du loo xamante ne lu dogu la lu war la maanaam dañu suñu neexee su jot suñu neexee bañ a yooyu yëpp kon mu nekk ay dalil yoo xamante ne jumhuur ñoom moom la ñuy jël donte wuute nañ ñoom ñii ci niveau bi nga xam ne moom la ñuy yëkkati mbir mi maanaam ko xamante ne dafa gis ne aaya alquran yi dañoo dëgëral lool mbir mi naka noonu yenn xadiis yi di tegtale lool màggaay gi loolu da ñoom dañ koy yóbbu ci ci sunnatu mu akkada donte duñ ko yeggale ci sunna ànd ak ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam lu ci ëpp daf ko daan sujjóot amma ñi nga xam ne ñooy fuqaha maliki rahmatullah alayhim ñoom gis gi ñu gis ne nekkul lu war waaye gis nañ ne quand même su sunna la boo xamante ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daf koo baaxoo woon te léeg-léeg bàyyi ko moo tax ñoom itam ñu wuute ndax sunna la wala boog maanaam man duub la kon loolu moom mooy yi nga xamante ne moom la ci boroom xam-xam yi wuute rahmatullah alayhim Euh, Shafi'i rahmatullah alayhim ñoom dañoo ne ñoom ñook Hanabila yi rahmatullah alayhim ñoo nuroo ci ne ki koy jàng ak ki nga xamante ne moom moo koy déglu ak ki nga xamante ne moo ko ñoom ak moo koy déglu ñoom ñii sunna sunna la ci ñoom maanaam sunnatu muakkada la ci ñoom maanaam Shafi'i yi ak Hanabila yi ñoom ñoo nuroo ci ñaar yooyu waaye nag ñoom dañ cee yokk keneen mooy ki nga xamante ne da kaa dégg waaye dégluwu ko maanaam kooku itam dañ ko caa boole ne daa war a sujjóot beneen mbir bi nga xamante ne moom mooy kon euh, balaa ñuy tëj euh, maanaam ubbi gi xam naa tey euh, dañuy mbëmbastal gi rek la ñuy gis insha allah maanaam li nga xamante ne moom mooy beneen mbir bi ñuy tëjee ci wàllu sujjóot moom mooy sarti yi ñi nga xamante ne ñoom ñooy jumhurul ulama rahmatullah alayhim li nga xamante ne moom la ñu wax ci sart yi nga xamante ne moom mooy sart sujjóot yi nga xam ne moom la ñuy sujjóotal njàngum alquran maanaam lu ci ëpp dañ ko boole ak sart yi nga xamante ne moom mooy sart julli maanaam ngir ne jàngum alquran benn wàll la ci euh, julli comme ni nga xamante ne euh, bu njëkk bi kon moom mooy ne lapp ci wàllu euh, xadas ak xabat waaye ci wuute yi nga xamante ne maanaam lu lapp ci bu ñaari xeeti laab yëpp maanaam mooy am njàpp ab yu mel noonu ci wuute yi nga xam ne moom la boroom xam-xam yi wuute rahmatullah alayhim loolu daañ ci gën a ñëw nga ci eh, imam al-Bukhari yi su tudd ngir ne boroom xam-xam yi wuute nañ ci waaye li ci ëpp ci fuqaha yi ñi nga xam ne ñooy mazahibul arbaa li ñu jàpp moom mooy ne laab googu maam dafa nekk loo xamante ne maanaam mënu ci ñàkk beneen mbir bi nga xamante ne tamit boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim yaxal nañ ko ci wàllu eh, su su eh, <coughs> yi moom mooy masalan kom euh, yi nga xamante ne ñoom ñooy mënta ñàkk ci julli muy euh, awra sutural awra ak masalan euh, jublu xibla ak yu mel noonu yooyu tamit ñoom maanaam dafa bokk ci yi nga xamante ne mënta ñàkk ci julli amma li nga xamante ne yéene la ak yu mel noonu loolu Shafi'i rahmatullah alayhim ñoom dañ ko jàppee mu nekk ruknu maanaam ñoom ponk lañ ko jàppe waaye ñeneen ñi ci def ñoom dañ koo jàppe mu nekk loo xamante ne mënta ñàkk beneen bi ci des li nga xamante ne tamit boroom xam-xam yu rahmatullah alayhim dëppoo nañ ci mooy li ñu tuddee duxulul waxti maanaam mooy waxtu wi ñu war a sujjóot dugg te loolu moom mooy lan moom mooy ne ñu jàng aaya alxuraan bi ba aaya ba daanu ba place sujjóot ba ñu daaneel ko foofu foofu lañ ko war a sujjootee waaye bu ci defee benn xaraf li ëpp ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ ni sujjoot googu dafa yàqu maanaam ba tey baaxagul amma nag xaraf yee rahmatullah moo am ci seen biir ñoo xamante ne dañ ne déedéet mbir mi nag yëggu foofu maanaam même nit ki mën naa sujjoot fekk daanee la guñ aaya bi waaye wax jooju borom xam-xam yi li ci ëpp rahmatullah alayhim dañ koo yàq dañ koo dindi maanaam beneen bi ci def tamit moom mooy ne nga téye sa bopp yeneen charte yi mooy nga téye sa bopp ci lépp loo xamante ne day yàq julli maanaam mboolem loo xam ne dañ naan lii ko def yàq na julli rek day yàq sujjóot googu maanaam euh, comme ni nga xamante ne noonu lañ leen gise woon lu demee nekk nekk bi ci biir di wax ak wala ni sujjóot ba jógagoo sa njàpp tojak ak yeneen yu mel noonu yëpp maanaam naka noonu awra yi génn euh, wuññeekoo maanaam ak xeet yu mel noonu yooyu noonu yëpp dañuy yàq li nga xamante ne euh, moom mooy sujjóot gi yi nga xamante ne nag moom la Shafi'i rahmatullah ñoom liñ ci yokk moom mooy ni kii ni jàng dafa war a nekk ne maanaam moom mi sujjóot dafa war a nekk ne dafa am objectif bi maanaam ñoom dañ cee yokk sart boobu maanaam dafa war a am objectifu maanaam jàng alquran bi ngir ne bu ci yegg see nag sujjóot waaye masalan tey bu ko doon jàng ngir masalan istidlal wala yu mel noonu maanaam ngir tegtaloo benn aaya boo xam ne dafa am sujjóot comme ni ñu ko defee nii maanaam bu booba loolu doot nekkati loo xamante ne lu lu lu ñuy tegtaloo la maanaam lu nekkati sunna ci nga sujjóotal lu mel noonu beneen bi ci def tamit moom mooy ne comme boobu beneen sart bi nga xam ne boobu nag xanaa bi lay rahmatullah ñoo ko ci yokk te moom mooy ki nga xamante ne moom mooy kii sujjóot kii déglu loolu pour ki déglu la mooy ki euh, euh, maanaam ngir mu war a mën a sujjóot faw ne ki koy jàng kii jàng alxuraan bi war a mën a nekk imaamam bu mënta nekk imaamam rek du ko mën a sujjóotal voilà maanaam bu dee masalan jigéen mooy jàng masalan góor gi du mën a sujjóot wala ak yu noonu maanaam loolu moom mooy yi nga xamante ne euh, yooyu ñoom ñoo aju ci wàllu googu noonu am na amaan na mu am ci mbir yoo xamante ne ci teqantal daañ ko gën a gisaat waaye lii daal moom mooy li nga xam ne moom mooy tënk gi euh, ci euh, buntu boobu hadith bi dafay gudd ñu ñëw ci maanaam laaj yi nga xam ne ñoom ñoo amoon depuis boobu ba léegi insha allahu taala wallahu taala a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in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 wa alihi wa sahbihi euh, wa man wala li euh, nga xamante ne moom moo aju ci wàllu jullit mi tax bu ñu xoolee li yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waxe inna allaha qad amaddakum sala salaatan bayna salaatil euh, bayna salaatil isha'i wa subhi af hiya afdal min humurin na'am maanaam ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne yàlla dooleel na leen tëbbal na leen ak julli boo xam te ne diggante suba gi maanaam euh, gée la ba suba gi te boobu moom moo gën li nga xamante ne moom mooy euh, xumurul naam mooy ay biddiw yoo xam maanaam ju euh, gëléem yi nga xamante ne mooy gëléem yu xonk yi mm-hmm. loolu day tegtale ne waxtu wi mi ngi jeexee maanaam ci waxtu bi suba ji tàmbale maanaam loolu moom mooy bu fekkante nit ki julleegu ko ba heure boobu maanaam leneen lu booy saa yu ko julleetee rek da fay maanaam ngir ne salaatul layli comme li yenente bi wax sallallahu alayhi wasallam gis nañ ko ci xadis bi salaatul layli masna masna fa iza xiftul fajri fa awtiru wala fa iza xiftumul fajra fa awtiru bu julli guddi ñaar ñaar la soo leen ragalee fajar jot rek fa awtiru na ngeen witar loolu tamit day tegtale ci ne witar kon waxtu wi fi nga xamante ne foofu la yom moom mooy fi fajar kon loolu boobaa moom mooy li gën a dëgër li nga xamante ne nag moom mooy yeneen jamono yi ci def maanaam moom mooy bu suba ji xësee ba jot nga ñëw julli ko itam fekk maanaam bu boobaa looloo li jaadu bu fekkente ne jullee googu da nga koy njëkk julli doog a julli ñaari rakkay fajar doog a julli ñaari rakkay suba ngir ne bu boobaa da koy fayee noona bu fekkente ne nag da julli ba pare ba ëllëg sa jot te bu boobaa mën nga koo fay comme niñ ko gisee woon feek jant bi maanaam yéegul ci diggu njolloor bi loolu mooy amaana li gën a ngir xadis bi nga xam ne moo ko tegtale tamit maanaam loolu tam moom mooy li gën a dëgër ci yooyu yëpp wallahu taala a'lam La question c'était par rapport aux au voyageurs mmh. parce qu'on a dit que euh, celui qui prit le le gué ou le ou le witr mmh. euh, il il va le prier euh, à l'heure de timis. waaw mën na ko julli waaw. donc du En euh, non non bu julee timis ba noppi ndax guddi gi mi ngi tàmbale bu jant bi sowee feeg bu jant bi sowee rek guddi gi tàmbale na léegi yeneen yi ci def moo tax ngay gis même ci kii bi dañ koy tuddee ay crépuscule mm-hmm. maanaam selon voilà civique nautique wala astronomique maanaam selon euh, fan la mbir mi tollu waaw ndax xonk-xonk yi dañ nañ mais jant bi moom sona comme fajar bi bu xasee ba xar yëpp commencé nañ dugg ci bis bi maanaam même bu fekkente ne jant bi jugagul carrément mais dañuy gis ne lueurs yi dañuy commencé apparaître maanaam ci horizon bi loolu moom mooy indi ne fajar bi maanaam moo loolu moom moo tax euh, euh, dugg jant bi rek la ñuy bàyyi xel ak li nga xamante ne moom mooy feeñu li nga xamante ne moom mooy lueuru jant bi ci kaw loolu loolu la xaar bàyyi xel ndax ñu ngi ci guddi wala ñu ngi ci bëccëg maanaam ci kaw loolu kon euh, nit ki bu jullee euh, euh, timis daal di julli gée ngir ne dafa tukki bu boobaa mën na cee teg julli safa witar maanaam witar gi waaye donte li gën ngir génn ci wuute bi moom mooy mu bàyyi ba mu jot mu doog ko julli ngir ne loolu yonent bi sallallahu alayhi ni mu ko waxee bay nal isha'i wal subhi wala wal fajr loolu moom mooy li gën wóor mooy gën sàmmonteeg génn ci wuute bi ànd ak ne su ko julli woon ci jamono jooju dana nekk lu baax ngir ne julli na gee ba pare te diggante julli gee la yenente bi ne levait pas les mains, c'est pas la sunna de déedéet yooyu yëpp yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan ko def saxaaba yi doon ñu ko def radiyallahu anhum ci jamono yi ajjuma ci dañ doon wax amin rek te amin bi doon woon nekk amin yu kawe kawe kawe tout le temps. donc ça s'applique à l'imam et au mamoum. voilà exactement. <coughs> voilà ci istisqa la ñu yëkkati loxo.

pour le hadith 1034, euh, sur le hadith 1034, je voulais juste savoir sur le euh, juste pour savoir le Mohamed Ibn Jafar, comme euh, comment savoir que c'est pas Rundar en fait. Ça, est le savoir en se basant par exemple sur Umayya xaaral ma hadis mille trente-quatre ci kitaabul witr la ne wala istisqa istisqa waaw ma xool ko waaw mooy baabu iza habba rih euh, en fait voilà li ñu xamee ne du xundar euh, <coughs> mooy niveau bi mu nekk ak it euh, ne ñi moom moo xam ne Sa'id ibn Abi Maryam ci moom la jële te Sa'id ibn Abi Maryam moom waa Madina la maanaam Muhammad ibn Jaafar ñoom ci waa Basara la ñoom ñoo jëlee ci moom waa Basara ñoo jàngee ci moom ci lañ koy xamee ba pare beneen bi ci des moom mooy Muhammad ibn Jaafar moom fekkiwul Humayd at-Tawil ndax Humayd bi mi ngi génn àdduna cent quarante-troisième année te moom sëriñam bi gën a mag moom mooy euh, ki nga xam ne moom mooy euh, ba kiiwam euh, bàyyu jiitlim mooy Shu'ba te voilà te Shu'ba six cent soixantième année ci la génn àdduna maanaam yooyu ci la ñu xamee ni kon Muhammad ibn Ja'far bi euh, bokkut ak Ghundar la question c'est quand l'imam il fait les les ñaan est-ce que le mamoum hmm. lui, il est day déglu rek wax parce que noonu la ñuy ci noonu la ñuy ñaane ñaane maanaam loolu léegi nag su fekkente ne dafa ñaan ci suuf bu boobaa moom mu ñaan ci moom mën na ñaan ci suuf mais su fekkente ne imam bi day ñaan ci kaw moom mën mënta ñaanandoo ci kaw ngir ne brouhaha mooy am cacophonie coow lu bari en ñaanti waaw mais moom il faut que maanaam imam bi ñaan ñëpp ne amin bu fekkee day wax ci kaw loolu mooy bi nga xam ne mooy yelloo amma su fekkente ne imam bi day ñaan ci kaw moom muy ñaan leneen ci suuf maanaam mooy ne kon nekkul en communion ak imam bi nekkul te loolu du esprit la le fait que ñu def ko mbooloo imam tout le temps loolu innamaa ju'ila al imaamu li yu'tamma bihi voilà imam bi mooy loolu mooy esprit bi maanaam nekkuñu mbooloo noonu pour dajaloo noonu kexe déedéet saa mbooloo amee dafa am esprit bu mu war a àndoo maanaam communion boobu war a am ñëpp defandoo dara ñëpp nekkandoo ci mbir mi loolu lay def wallahu ta'ala a'lam maanaam na fa iza sajada fasjudu fa iza kabbara fa kabbiru fa iza qala wa da fa qulu amin ainsi de suite wallahu ta'ala a'lam hmm. Hmm.